asalaamaaleykum mbokk soppe da baax ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaara seen rubrique ndénkaane altine bu jot ñi ci ànd ak ki nga xam ne mooy oustaz Demba Diop gannaaw ba altine bi ñu génn moo ñu indoo ñu ki nga xam ne mooy iblis tey daal dañuy ñëw rek xool fu mu iblis mujjee ak góor ga waaye lan moo tax iblis jokk kon ñu déglu bu baax a baax ki nga xam ne mooy oustaz Demba Diop ñu déglu ko mbokk yi أنت حق أن تخشى وأنت حق الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله Seyyidina Muhammad ibnu Abdullah mbokki waa kër soppe da baax ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di baalu àq di ñaan ci yàlla yàlla yàlla jéggal ñu yàlla yàlla nangul ñu mbokki bu ñu fàttalikoo sunu bind bu njëkk ci iblis ñu ngi tolloon ci góor gi mu génnewoon ci pax mi ba góor gi yaakaar ni génne googu ngëneel la fekk ni lor la kan juru iblis mu ngi tudd liisa waaye juram bu jigéen mu ngi tudd liisa waaye juram dafa nekkoon ci biir malaaka yi di génnee awram malaaka yi ne yàlla kii na muy génne awraam metti nañu torop yàlla ne leen jël leen ci leeru safara ngeen sànni ko ko moom iblis moom liisa malaaka yi jël leeru safara sandiko moom liisaa di way juru iblis bu jigéen leeru safara si jaar ci li nga xamante ni mooy awraam ñu baal ma mu jëlee ci ëmb ëmb bim ci jëlee ba mu juree ba mu wasinee doom jooju moo nekk iblis euh, moo tax bi yàlla ne iblis ñëwal nga sujjootal maam aadam iblis bañ yàlla ne ko lu tax mu ne ko waaw ndax man dag ma bind ci leer te kii danga koo bind ci ban moo tax bu nit génnee àdduna ci ban lay delluwaat ci suuf bu iblis génnee àdduna delluwaat ci leer gi ñu ko bindee woon muy leeru safara aadam dañ ko bind ci ban ñun ñu ngi soqeekoo ci aadam aadama soqeekoo ci ban waaye ibliis laata yàlla naan ko ñëwal nga sujjootal maam aadama ku toppoon ndigal la toppoon nag mbiru yàlla lu ko yàlla sant mu def ko fu waaye teg njëam ci suuf julli iblis julli na fa topp ndigalu borom bi nag waaye mbokki li ko ko yóbbee ci diggante mag boroomam ba mer jóge ci yàlla dal ci iblis mooy ñàkk a dégg ndigal kon ñu ciy jàppe ni nit danga war a topp ndigal ndax ndigal rek ak kilifa mooy jëmane borom fi mu bëgg ci kaw ndigal boobu iblis borom bi ne maam aadam yow ak sa soxna di Hawa dem leen ngeen dugg biir àjjana dem leen ngeen dugg biir àjjana waaye pom bi bu leen ko lekk lépp loo xamante ni ngëneel la biir àjjana risque di wërsëg jël leen ngeen lekk seen wërsëg la iblis fekk maam aadama biir àjjana fekk maam xawwa biir àjjana ne mam Hawa ana lan moo tax yàlla dugal leen biir àjjana est-ce xam ngeen ni bu ngeen nekkee biir àjjana dangeen fi génn te bu ngeen génnee dangeen di delluwaat ci àdduna fa ngeen di jëm mbokk yi dégg déglu leen li iblis wax maam Hawa moo tax bu ñu naan jigéen ku bari pexe la moytu leen jigéen ak xaalis du mbonom iblis dafa jiitu ci moom ñu baal ma alxuraan ba alxuraan daj ñaari pexe yi la ci yàlla tudd inna kayda kunna azim pexe seytaane yi waaw pexe iblis ak pexe seytaane ak pexe jigéen iblis ne maam Hawa ndax mës ngeen dégg yàlla dee na Hawa ne ko déedéet subhaanaka allahu wa bihamdihi mës ngeen dégg yàlla feebar na Hawa ne ko déedéet mu ne ko yàlla def ne leen lépp lu nekk biir àjjana jël leen ngeen lekk ko seen wërsëg la ba mu des garabu pom bi fala taqaraba hafihi shajara fa taquuna min azalimin da leen di nax yàlla ne bu ngeen lekkee pom bi di ngeen nekk ay defkatu bàkkaar yu rëy da leen di nax yàlla pom bii mu leen di tere ci lay dund pom bii mu leen di tere ci lay dund moo tax yàlla du dee mukk su ngeen a dee nag jël leen pom bi ngeen lekk ko Hawa jël pom bi lekk mu res mu dagg ci pom bi ñëw ci maam aadam di ko jox maam aadam ne ko yàlla dafa ñëw tere woon pom bi gis nga ba tey kilifteefu góor fa mu njëkkee ak kàddoom Hawa fexe na ba gañe confiance maam aadam ne ko lekkal maam aadama jël pom bi di ko sàqami yàlla ne jibril pom bële maam aadama di sàqami bis bu yéggee ci putam bu yeggee ci biiram man yàlla ma dégradé da ma dégradé la yow iblis yow yow yow aadam yow yow jibril may njégunu jibril ne bërët dugg biir àjjana ci putu maam aadama maam aadama goqiwaat pom bi bi bim ko goqee moo waral góor am boli bi gorge nga gis góor putam bi xaw a génn ndax xoj bi ko jibril xojoon ñenn ñi ne looloo waral jigéen pom gi mu lekk ba mu res mooy waral jigéen di gis mbaax weer gu nekk yàlla mere iblis ne ko faxruju minha fa innaka rajim génnal ci sama àjjana bi yow mi nga xam ne dañ laa rëbb mere maam aadama ne ko génnal génnal sama àjjana génnal dem leen ci àdduna la xad xalaq na insaanu fii kabat balaa ngeen lekk balaa ngeen dund di ngeen daj coono gu rëy ndax ci coono leen a bind waaye maam aadama bi mu wàccee ci àdduna jéggalu na boromam laata moo génn àdduna rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna nanakuna min a xaasirin moom aadama jéggalu na yàlla jéggulu booboo tax ñu ñëpp ñu am yaakaar ni ku def bàkkaar boo jégguloo yàlla yàlla jéggal la yàlla nu ñu yàlla jéggal mbokki iblis moomu initiative am yëpp pexem yépp mooy nan lay def ba jaam yi di dund ci àdduna kenn bañ cee am kër mën na yàlla iblis dafa am discours bi muy def bésum pénc discours iblis bi muy def bésum pénc yàlla biñ ci bokk dafa am ñoo xam ni bu ñuy politique ci àdduna ñu jox leen micro da ngay dégg ñu naan camarade camarade mes amis mes correspondants xaw ma nuñ koy waxatee waaye iblis bu taxawee bésum penc ñëpp taxaw dafay jékki-jékki ne bërët ne yaa yaa axlu naar gis nga doo dégg mun doo dégg mukk mu wax yaa axlu janna yaa asxaabul janna doo ko dégg ya asxaabu janna doo ko dégg yaa axlu janna doo ko dégg yaa asxaabu naar yaa axlu naar rek ngay dégg ey yéen kuréelu safara ey yéen mbokki safara ñëw leen nag ma wax leen man mii di iblis bis bi jot na tey bu ma kenn yedd te duma yedd kenn ndax yàlla waxu leen woon aqimu sola ñu ne ko axakañ yàlla daan nañu digal julli iblis ne musuma tere kenn julli tere kenn julli waaye ku ci daan taxaw di julli danga daan dugal ci sa biir xel bëgg-bëgg àdduna dugal say xel problème ngay xalaat ba sa julli yàqu kon nag yéen a ngoog yàlla ngoog yaa asxaabu naar ee yéen kuréelu safara ndax daaw leen dégg yàlla naan wa aatu zaka joxe leen asaka ñu ne ko waaw mu ne bu ngeen a mësaan na yor seen alal war a joxe asaka maa daan def seen xel naan leen jaru ko dem leen defi yeneen projet yàlla ngoog yéena ngoog yaa asxaabu naar ey waa kuréelu safara ndax yàlla daaw leen wax deneen topp seen waajur te bañ di gëddanteeg seen waajur ñu ne ko waaw mu ne ku ci sa waajur musaana digal ma daan dugg sa xel nan la bul ko def bu ma kenn yedd te bu ma yedd te duma yedd kenn bis bi leen yàlla digoon bis baa ngi nii maa leen doon fooloo ci àdduna maa leen doon njaalooloo maa leen doon defloo lu bon maa leen doon jëfloo jëf joo xam ne lépp ngistal la kon nag lépp loo xam ni daan ngeen ko jëf ci àdduna seen diggante ak seen borom la man fa ma jëm xam naa ko mooy safara te gëm naa ni duma fa wéet ñu bari dinañ topp sama ginnaaw laa ilaha illallah mbokk yàlla buñ ci topp yàlla ci topp yàlla buñ ci topp yàlla buñ ci topp yàlla bu ñu ànd ak iblis iblis moomu dafa nekk jëmm joo xam ni ba àdduna sosoo ba bi àdduna tukki iblis du feebar iblis du tukki iblis du dee iblis du dem fenn du dem fenn initiative am yépp mooy lu muy def ba dëngal jaam yi mbokk yi indiloon nañ leen benn histoire ci góor googu doon julli ji pour wan leen rek pexem dafa rëy loo am am am am xam-xam bul naw sa xam-xam mukk ba ne mën nga lu bari waaye loo ñàkk-ñàkk xam-xam bul xeeb sa bopp ba ne lu bari mënoo ko góor gi dafa jóg tëdd ci néegam ne ba ma juddoo ba ni ma amee soixante-quinze ans mësuma mooy yàlla mësuma def lu bon alxuraan rek laa xam jàng rek laa xam jàng naa ba sama boroom xam ni man jàng naa waaye ci suma mënoon a jàkkaaroog iblis ba tàggalee boppam ak baatam te du guddi ne yàlla dama bëgg nga woon ma iblis ma tàggale boppam ak baatam ndax jaamu yàlla yi ndax jaamu yàlla yi mën a am jàmm ci biir gént yàlla wax ak moom ci gént ne ko iblis ku bari pexe la ku bari kàttan la ku bari xam-xam la jàng nga trop waaye demal nga jàngiwaat ba romb iblis ci xam-xam soo ñëwee ma woon la kan mooy iblis nga def ci moom li nga bëgg a def ci moom góor gi yeewu ne gént la walla du ay gént mu demaat di jàngi demaat di jàngi ba jàpp ni moom xam-xamam yokku na mu ñaanaat yàlla na yàlla am naa yaakaar ni sama xam-xam yokku na won ma iblis ci ay nelaw mu gént yàlla ne ko boo demee bërëb sàngam ci àll bi koo fa gis rekk jàppal ni koo koy iblis loo bëgg ci moom defal yaa ngoog iblis a ngoog mu yeewu gàddu jaaseem di dox ci biir àll bi tasante ak jëmm ju doy waar ci àll bi mu naan ko góor gi taxawal iblis faalewu ko góor gi yow laay woo iblis nanguwu ko gersu mu dogaale ko dogaale ko ba ci digg àll bi mu ne ko góor gi di yow lay waxal waaye bi ko iblis gersoo ba seen ñeenti bët yi tase góor gi dafa xëm ana li ko xamloo ana lan moo ko xamloo kanam gu doy war kanam gu njàng kanam gu ragallu kanam gu tiitlu moo xamloo góor gi ay diir góor gi jóg ne ko yaay iblis mu ne ko waaw mu ne ko tey dama bëgg a tàggale sa bopp ak sa baat wala yow nga tàggale sama bopp ak sa baat faw jaamu yàlla yi am jàmm ci yow iblis ne ko góor gi su fekkee ni dafa am looy dox te nga ka dam doxi te bàyyi ma góor gi ne ko déedéet mook iblis ñuy reyante ci àll bi di reyante ci àll bi ba iblis mën ko julliwun fajar iblis mën na ko julliwun deux heures iblis mën na ko julliwun cinq heures iblis mën na ko julliwun timis iblis mënati na ko julliwun gee waxantuma la ak safa huit heures jekku ko dóor ko ci suuf jël jaase bi teg ko ci baat bi iblis def benn geste ne ko hë am nga sens yëkkati jaase bi teg ci suuf dem yoonam góor gi di xalaat di xalaat lu tax iblis def lii góor gi di xalaat lu tax iblis def lii iblis dox ba mu yàgg retourné ñëw ba ci moom ne ko xam nga lu tax reyuma la góor gi ne ko déedéet mu ko dafa am lu ma yàlla won te li ma yàlla won moo tax ma yërëm la góor gi ne ko lan la la yàlla won mu ne ko gis naa ci sa dund gis naa ci sa dund dese na la trente yoo xam ne war nga kaa continuer dund te lu bari dese na ngaa dem dox sa àdduna wutiwat àdduna te xam ni man mënuloo ma dara bu du woon 30 yi yële dese sa dund rey naa la bu yàgg iblis sànni ko jaase bi dem yoonam góor gi toog toog toog xalaat ne li iblis wax jaaxal na ma mu ne mën dese naa 30 te mën li tax mu jóg pour bëgg a rey iblis dama jàpp ni li ma dese sax motul weer ma ne naa ko rey ngir su may dee yóbbaale ndam ndekete dese na ma 30 waaye ci biir 30 yooyu dinaa ci nàmmaat sama jaasi delluwaat jeune mësuma foo mësuma dem yënguleen mësuma dem Grand Sorano mësuma dem soirée peew mësuma ko sol mësuma sol ay jiin musuma takk chaîne musuma fubali musuma bëri musuma def li jeune di def quinze ans yi lay dem foo yeneen quinze ans yi des ma continuer jaamu yàlla jërëjëf iblis li ma wax góor gi denc kaamil yi denc kursi denc kol yi dematum daayra dematul màggal tuuba dematul ziar général dematuñ Kaolack dematuñ fenn julli gi sax da koo wàññi léegi ndax nee na day jaamu day foo 15 ans 15 ans yi des mu jaamu ko day dugg àjjana mbokk yi ndekete quinze ans yooyu ndekete quinze ans yooyu ñetti fan la moom jàpp na ni li ko dese motun weer iblis dugal na ci xelam ne ko 30 ans ndeke li ko dese du weer li ko dese du trente li ko dese ñetti fan la góor gi simmi lépp premier jour mu dem Petersen jënd jiin jënd lépp commencé foo ñaareelu fan mu am bàkkaar ñetteelu fan malaaka moo di fekk ko fa rey ko an lu ko yóbbee gis xam-xamam ana li ko yóbbee topp iblis iblis du mbokk iblis du xarit iblis du dëkkandoo iblis du jëmm bu yàlla gërëm yal nañ yàlla musal ci iblis yal nañ yàlla musal ci pexe iblis yal nañ yàlla soril iblis yal nañ yàlla muccal comme ni mbaam muccee tabaski yal nañ muccee noonu ci pexe iblis mbokki waa kër gi ñu ngi leen di baalu àq ñu ngi leen di jéggulu ñu ngi mbokk yi Iblis sa ngoog xam ngeen ne lu ko tax a jóg féewale doomu aadama yi waaye tamit teg barrière diggante jaam bi ak boromam saa su ne mu ngi jéem a def mbir ngir rekk jaam bi du mooy ki nga xam ne mooy boromam waaye loolu de yombul képp ki nga xam ne yaa ngi saxoo di doxal sa diini nu mu waree. di faral di def ay ñaan lépp loo bëgg yàlla dina la ko defal te nag ngay sell di la kon oustaz ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la sant di la gërëm waaye pare wuñu ak yow ñu lay ñaax rek nga jox ñi daal ab ñaan bi nga xam ne danga ko jagleel mbokk jullit yi nga xam ne ñoo lay déglu kon oustaz bismillah ñaan bi nga xam ne moom la ñuy àndi nag mooy képp ku nekk ak soxnaam war a joteeg moom ñaan baa ngi nii allahuma jannibna seytaan wa jannibna seytaan ma razaqtana allahuma jannibna seytaan wa jannibna seytaan ma razaqtana képp kuy jot ak sa soxna ci sa biir néeg ñaanal ñaan bi yàlla musal ma ba jote gi may jot ak sama soxna iblis bañ cee dugg nga may ma nag njaboot gu barkel njaboot goo xam ni iblis du ci jaar boo yàqamtee nag doo ko ñaan mooy waral sa jabar nekk en état avorté ndax bi ngay séy moom iblis dafa joxe participation mooy waral ngay jot ak sa soxna liñ ci bëgg doo ko am ndax ñaanuloo ñaan ngi ñu naan ba mu juddoo ba léegi maa ngi séy sama soxna mosuma kaa ñaan te dara yàlla la dimbali nañu ñaan ñaan bi allahuma jannib na cheytaan wa jannib na cheytaan ma arjaxtana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa axiri daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf mbokki waa kër soppee da baax jërëjëf yow kon mbokk yi seen rubrique ndénkaane nga leen jox dig daje seen beneen rubrique ndénkaane ëllëg ak beneen ustaaz jaa ngeen jëf